bala ñoo tàmbali ci liggéey bi bala ñoo tàmbali ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm yéen suñ mbok dëkkandoor yi rek ñu ngi leen di gërëm yéen suñ mbokki dëkkandoor yi ñoo ko bokk gaa affaire lislaam la te ñun ñëpp jullit lañ ñoo ko bokk gaa ndax affaire lislaam la te yéen ñëpp ay jullit ngeen kon nag ku ñëw it sa bopp rek nga ñëwal kon nag képp ku ñëw sa nga dikkal te ku ñëw it maa ngi yaakaar nga am ci njëriñal àddina ak te képp ku ñëw it bàyyi yaakaar nga am ci njëriñal àddina ak àllaaxira waaye dimbalante nekk waaye kat dimbalante nekk na ci fayante ay teraanga it ñu ngi ci ñun buñ soxlaa ngeen ñëw ñun buñ soxlaa yéen ngeen ñëw kon yéen it bu ngeen soxlaa ñu laa budd danañ ñëw fay dem kon nag yéen bu ngeen soxlaa laa budd ñu nit danañ ñëw waaye ñu ngi leen di gërëm yéen ñi nga xam ne suñu mbokk ngeen am nekk ci nguur gi dëkk ak ñun fii ci Sine Saloum. te ñu ngi leen di gërëm yéen ñi nekk ci nguur gi di sunuy bokk dëkk ak ñun fii ci Sine Saloum. mënoon ngeen fee bañ a ñëw a ñëw ndax am ngeen yeneen soxla. wala ngeen dem fa fonctionnaire yi gën a bare ak borom daraja ya. wala ngeen dem fa fonctionnaire yi gën a bëree ak borom daraja ya. mbooloo ay béykat rek lañ. fii mbooloo mi ci ëpp ay béykat rek lañu. dañuy foog sax ne gouvernement xamuñ ñu. ñun dañuy foog sax ne gouvernement xamuñ ñu. waaye itam xam nañ ne ñooy ëpp. waaye kat terewut xam nañ ne ñooy mbooloo mi ëpp. ñooy mbooloo mi ëpp njëriñ ci Sénégal yi doy. te it ñoo di mbooloo mi nga xam ne moo ëpp njëriñ fuuf ci Sénégal gii. suñ gàmmu gi xam nañ ne mooy gàmmu gi yëpp waxuñ ci Sénégal ci Afrique yëpp. suñ gàmmu gi. xam nañ ne moo xapp ci mboolem gàmm yi waxuñ Sénégal Afrique jëpp lañ wax ay dégloo leen dégloo leen bàyyee bu kenn sàccooti du ko bu yéemee dafay wax allahu akbar jullit bu yéemee dara daf ko war a delloo ci akbar bu kenn sàccooti bu kenn sàccooti bàyyee bu kenn sàccooti bu rek naa ah, noppi dootuma wax dara mu ne bu déggatee genn faccu dana noppi dootu wax dara dana boo noppi ma ne te ku fi ñëw na xam ne loolu dëgg la mu ne te ku fi ñëw na nga xam ne loolu dëgg mu ne te ku fi ñëw ne loolu dëgg ñun saalum saalum fii ci siin saalum ñun saalum saalum fii ci siin Saalum. ñun bariwuñ man-man. ñun bariwuñuy man-man. bariwuñ làmmiñ itam. bari ñu it làmmiñ. waaye it ku ne xam na ne siin Saalum bu jógee ci Sénégal dafa des amut solo. waaye nekk xam nga ne siin Saalum buñ ko jëlee ci Sénégal mboolem li fi des amatul solo. xam ngeen ne siin Saalum xam ngeen kan ne mboolem siin Saalum ngi nii toog. kon nag yéen ñi nga xam ne xeebu leen suñ. nekk gi nii ci kaw kaw. kon nag yéen ñii ngeen xam ne nekkul xeebu leen suñ nekk gii ñu xam ne ni ci kaw kaw lañ. dañoo fekke dañu. ba dikk di ñu fekke leen. ñu leen di gërëm. ñoo leen di gërëm xam ngeen gërëm. ñu ngi gërëm kilifa ndax buñ leen aayewoon du ngeen ñëw. ñoo ngi gërëm it seen kilifa ndax buñ leen aayewoon du ngeen ñëw. ñu ngi fas nekk ci lu baax rek. ñoo ngi fas yéene. nekk ci lu baax rek. yar suñuy doom. yar suñuy doom. jàngal leen liggéeyloo leen. jàngal leen liggéeyloo leen. bañ jëriñ seen bopp jëriñ seen réew jëriñ seen diina. bañ jëriñ seen bopp jëriñ seen réew jëriñ seen diina. bu fekkee sëriñ am na wari gar. bu fekkee ne sëriñ am na ay wari gar. wari gar mooy jàngale xam-xam ak waaye garu sëriñ mooy jàngale xam-xam ak liggéey. ak mu jaamu yàlla. sëriñ jukki bala am ak ba ak tool ba. sëriñ daal bàyyi ne jukki bi la am ak jàng bi. ak jàkka ja ak tool ba ak jàkka ja ak tool ba muy bayee. loolu lu daf koy defar jëmee ko kanam. duñ séentu di gàmmo fii di fi gis ay ministère ndax benn doomu Saalum Saalum du ministère. duñ séentu di gàmmo fii gis fi benn ministère ndax benn doomu Saalum Saalum newut ministère. waaye doomu Saalum yi fi nekk ñu ngi nekk ñu ngi ñëw nañ ci suñu wet. waaye nag mboolem doomu Saalum yi fi nekk kat ñu ngi nii ci suñu wet. ñu ngi leen di gërëm. ñoo ngi leen di gërëm jërëjëf. nit naka nit ka rek la. nit daal. bàyyi nee mooy nit ki rek. nit nit ki rek la. nit nit ki rek la. loo nekk bëgg ku la ca gërëm keneen bu nekkee ci lëf bu gën a loo nekk bëgg ku la ca dimbale keneen bu nekkee ci lëf bu def ku ca dimbale. loo nekk bëgg ku la ca dimbale keneen bu ci lëf bëgg na ku ko ca dimbale moom. nguur soxla na dimbali mbooloo mi. nguur soxla na dimbali buur bi. mbooloo mi. soxla nañ dimbali buur bi buur moo amee réew mooy roxoog réew buur moo amee réew mooy roxoog réew mooy xolab réew mooy xolab réew it yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam aw marson ngi ci jëmmi nit ki suuxu yàppalawu tuuti marson woowu suuxu yàppalawu tuut waaye bu ne nit ka yëpp xéwén waaye morceau bu yéwénee mboolam nit ki léppam dafay yéwén bu yàqoo nit ki lépp yàqu bu yàqoo itam mboolam nit ki léppam day yàqu morceau boobu mooy xol morceau boobu nag moo di xol xolu réew mooy gouvernement xoli réew mooy gouvernement su jubee réew ma yëpp jub su jubee réew mi yëpp jub yëpp yëpp jub yëpp jub bu dëngee lépp yàqu bu dëngee it lépp yàqu Kisra dafa bindoon Kisra dafa bindoon ci waxande ma nga xam ne ca la doon denc ay kexeem ci waxande ma nga xam ne ca la doon denc mbooleem ak kexeem baat yi la bind ba muy delloo lañ fekk bindoon ba muy dee loola lañ fekk ca waxande wa te eh, Kisra bu wax dafa maandu ba nga xam ne te Kisra moomu muy wax dafa maandu ba nga xam ne dafa ne bu dafa wax ne bu dee. nañ xenu tàddam. nañ xenu ak tàddam. penc mu ne ñu taxaw fa. penc mu nekk ñu taxaw fa ak tàdd ga. laaj ku ma ameel xaq wala ku mës a tooñ. laaj kenn ku mës a ameel xaq maamu mës naa tooñ. bu amee na xëy ñu fay ko soog bu amee lee kenn ak ñu fay kooka ba xaqam mat ñu soog wari nañ tàddam ga réewam ren ba déwén gisuñ kenn ku mës a tooñ wala ku ma ameel xaq. Kisra moom wari nañ sant tàddam gam réew xatam mboolem réew ma baxat ma mat gisuñ kenn ku mos a tooñ mosuñoo gisit ku mu ameel benn xaq ci baax ak njubam googu jamonoom sax ci la yonent bi judd ci baax ak ci la yonent bi judd sallallahu alayhi wa sallam jamonoom ci nguuram la yonent judd jamonoom ci ci la yonent bi judd sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam lii la bind lii bàyyi di wax moom la bind mu ne buur mu ngi dund ci dafa wax ne buur mi ngi dund ci nguuram nguur mi ngi taxawee ci aw góor ñu dëgër nguur it mi ngi taxawee góor ñu dëgër góor gu dëgër lu may ci alal yu bari góor gu dëgër it lu may ci alal ju bari alal ju bari du am lu may naataange la ci suuf mbay mi barke commerce bi barke alal ju bari du mën a xam lu may mbay mi bari ci suuf si naataange barke commerçant bi it moom it mu barke suuf seeg commerce bi ak mbay mi yëpp du barke lu may bu buur bi jibee suuf si ak mbay mi ak commerce bi ñoom yëpp duñ mën barke mukk lu may buur bi dafa jub buur bi jibee bu buur bi jibee barke wàcc ci yëf yëpp barke wàcc ci yëf yëpp xalal bari xalal bari nit ñi góor ñi am doole góor ñi am doole dëgëral nguur gi dëgëral nguur gi. nguur gi dëgëral njiit li. nguur gi it dëgëral njiit li. mooy président mooy buur. boobu président mooy buur. mu di président mu di buur laa. muy président muy buur. mu ne bu buur bi jubul. mu ne bu buur bi jubul. bu jengee. bu jengee. rek barke daal génn ci mbay mi commerce bi. rek barke daal di génn ci mbay mi génn ci commerce bi. nit ñi daal di ñàkk. nit ñi dal di ñàkk. su nit ñi ñàkkee néew doole. bu nit ñi ñàkkee néew doole. nguur gi daal di ñàkk néew doole. kon nguur gi dafay daal ñàkk. moom it néew doole. kon nag jub buur bi rek. kon nag xamee nañ ci la jub ak buur bi rek. ci la yëpp di jubee. ci la lépp di jubee. yéen la yàlla jiital ci kanam njaboot gi. yéen la yàlla jiital ci kanam njabootam gi. seen jëm ndeyjoor bu leen jàng jëm càmmoñ na bu leen jàng jëm ndeyjoor bu leen jàng jëm càmmoñ seet leen ñëpp. cot-cot lay diine cot-cot lay tariqa yi gouvernement yoonam ca nekk. cot-cot lay diine ak cot-cot lay tariqa gouvernement war da nekk ci loolu. moo ko war a seet mbooloo mi. moom dafa war a seet mbooloo mi rek. mbooloo mu nekk mu def ko ci ñoom. mbooloo mu lay seen mérite ñu def ko ci ñoom. loolu moom laa leen di digal. loolu moom la leen bàyyi di digal. maa ngi leen di gërëm ci ñëw bi ngeen di ñëw. te mi ngi leen di gërëm ci ñëw bii ngeen di ñëw. mi ngi ñaan yàlla mu jëriñ leen ci. mi ngi ñaan yàlla it mu jëriñ leen ci yaara bi. ci barke borom guddi gi. ci barke borom guddi gi. ñu jublu nag ci li tax ñu ñëw. ñu jublu nag ci li nga xam ne moo tax ñu ñëw fi. الخطاب الجمهوري التونسية الذي جاء يمثل فقامت الرئيس الخطيب وقيل في هذا الاحتفال الديني الكبير ويتقبل السيد القائم بالعمل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين فضيلة الشيخ السيد إبراهيم نياس حضرات الإخوان والأخوات يسرني في هذه المناسبة الصعيدة التي نحتفل فيها بمولد الرسول الأعظم أن أقدم لكم باسم شعب تونس ورئيسه السيد الحبيب أبو رقيبة أطيب التحية وأجمل التمنيات لكم جميعا في هذه المناسبة التي يحتفل فيها المسلمون في جميع أنحاء الأرض وفي نفس هذه الساعة إخوانكم المسلمون في تونس يحتفلون كما تحتفلون أنتم بهذه المناسبة السعيدة فنحن في أعيادنا مشتركين وفي مواقفنا الدينية إخوان متراصي الصفوف نحمد الله على هذه النعمة ويسرني أن أكرر التهاني لكم جميعا وعلى رأسكم فضيلة الشيخ المجاهد الكبير في سبيل الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم نياس والسلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah assalaamu aleykum jamian yéen sama mbokk yi jullit wala yéen samay doom sama doomi raxo samay soppee ñu ngi booloo guddik tey gile naka ñu koy defe ci mépp at di fàttaliku yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ki nga xam ne mooy gën ji lu yàlla bind mooy sangab lu yàlla bind mooy jaamam yàlla bi nga xam ne mboolem lu yàlla bind mooy sa sang te moo la jot li yërmande yàlla yonent yàlla muhammad mi nga xam ne nit ak jinneel malaaka ñépp ak ndundat ak jamaat ñëpp yàlla leen yërëmee ci jëmmam moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ne ko yónni huma la lu may nga nekk yërmaande ñeel mboolem mbindeef yi te mbindeef yàlla rek a ci génn bon képp ku yàlla bind yàlla yërëm na la te yërmaande jooja moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wax na ne man maay séddale yàlla nag mooy joxe yàlla rek ay joxe waaye lépp lu yàllay joxe yonent yàlla Muhammad mooy ki ko séddale moo sédd ñu jëkk ak ñu mujj moo may Ibrahim mi gën ci yonent yi moo may Muusa moo may Isa ci may yàlla yi moo gën Ibrahima moo gën Muusa moo gën Isa mooy sangab mboolem doomi aadama te loolu du tiitar sax ci moom am na tiitar bu ko gën a kowe tiitar ba ko gën a kowe mooy lan mooy mooy jaamab yàlla xaqan di sangab nag lépp lu dul yàlla su ñuy fàttaliku yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam daañ fàttaliku dundab jaamab yàlla boo xam ne suñ fàttalikoo dundam ñun ñëpp ñu war a takkaayaat war laxasaayaat bu bees ndax mu nga juddu ca Makka ba am ñeneen fukki at yàlla yónni ko ci mbooleem mbindeef yëpp te yàlla daaw yónni noonu yonent bu ne dafa daa yónni ci saw nit rek moom ñu ne ko yónni nañ la ci nit ak jinne ñu ne ak sax yónni nañ ko sax ba ci boppam amana rasulu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali di jotal li yàlla wàcce ci moom te mooy jotal nit ñi diine lislaam diine lislaam ki nga xam ne mooy xett li doomu aadama yépp moo leen di goreel moo leen di may bëggante moo leen di may ñu xemoo nawleante kenn du gën kenn moo leen di may itam ñu nekkal yàlla ki nga xam ne moo leen bind bañ a nekkal keneen ku dut moom l'islam boobu ba ko yonent indee te am ci Makka fukki at ak ñett <coughs> waa Makka dëdd jox ko gannaaw bañ dugg ci diine jooju ba mu xam xel nañ waa Makka ñoom tardé nañ jeej looloo tax mu génn gàddaay dem Medina fa nga xam ne ñoom ba mu fa demagut ñëw nañ fekk ko Makka jébbalu ci moom jaayanteeg moom ba mu génnee dem fekki leen gàddaayam dem Medina du daw du ragal du yokkat déedéet ndax am na fukki at ak ñett ci makka di leen yëngal ci waatam yi li yàlla wàcce ci moom lépp mu leen ko jotal te du ci nëbb dara gàttañ lu wuñ ci di ko eh, fexeel mosuñ koo mënal dara xanaa di ko lor ci seen lam yi rek loolu lañ man loolu sax yàlla fegal na ko ko ba lor ñu koy lor yëpp àggut ci moom ndax dañ ko bañ ba duñ ko ooyee turam weneen tur lañ ko fentaloon xas yañ doon xas yëpp tur woo lañ doon xas mu ne gis ngeen li ma yàlla fegalee lori Quraysh ñoom musammam la ñuy xas sama nooy Muhammad be xaste yi ñuy xas dara laalu ko ci musammam lañ leen xas parce que kooku du moom musammam ba amee ci Makka mooy Abu Jahl Abu Lahab ak Walid ibn Mughirata waaye génn na Makka ngir xam ne diine ji fa muy sampoo ba jubal mboolem mbindeef yi du Makka ndax waa Makka xañaan nañ bañ nañ dëdd nañ ko réer nañ ba mu demee Madina nag am na fa fukki at ci fukki at yooyu ci la sampe diina lislaam dem daj mboolem goxe àddina te dellu si at Makka lislaam tasaaroo ci biir Makka waa Makka yëpp mujj nekk ay jullit ci kaw sañ da bañ ci fukki at yooyu xare na ci juróom-ñaar fukki xare moom yonentam yermande bi nga xam ne balekat la woon ku ko mas a mu bala ba yàlla jox ko ndigal nag ne ko buñ xeex ak yow xeexal ak ñoom ba nga xamee nag ne jóg nañ ak seen bewte ak seen ak rëyloog seen i gannaay ñëw ba Badar ngir bëgg koo tëkku bëgg a feeg nit ñi ñu bañ a dem ci diine lislaam mu xam nag ne léegi diine jiñ ko yónni moom la ñuy aaye léegi nag moom mu takku xeex ak ñoom ba ba mu dajeeg ñoom ca Badar war na leen di bëccëg ca lañ rendee Abu Jahl ibnu Hisaam mi gënoon a bew ca lañ rendee Utbatu ak Saybatu ak Walid ak Ubay ibnu Xalaf Umayya ibnu Xalaf sangi Quraysh yëpp juróom ñaar fukki sang yoo xam ne ku ci nekk yonent gëréewu la lu mooy lim da yonent yàlla rek waaye bu doon nit ak nit rek am nawle la rey nañ leen keroog ca Badar ñu demati ca déwén sa ñu dellu si ca uut mu dellu leen wan di diwa bëccëg ca déwén njaa jeeg sa ñu dellu si ca xandax mu gën leen a jàmmal ñu daw nag daw kenn woo xam ne dootuñ jël si mukk yonent ne léegi day su ngeen xeexatee ñoom yéen a dem waaye ñu ne ma gis dootuñ jël si del si haatuñ nag ba ca fatu makka fatu makka la ko waral mooy dañoo tooñ yonent bi ndax dañoo buum ko ah, xëy ci ci askan woo xam ne ay nit ñoo xam ne dañoo géñoo ak yonent dañoo bokk ci mbootaayu yonent ñu rey ca ku rey ba nga xamee ne rey nañ kooka nag yonent takk xare dem makka fatu makka kere la makka gis loo xam ne mosu ko gis ba dina sosoo ba tey benn buur mas da takk xare jëm makka lu mooy abrahata ba mu ko jubee la yàlla hebal xare bu jógee asamaan ñu faagaagal ko moo xareem waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam dugg na makka ak naaru góori xare ak i jaasi ko aju ca jàpp ca kaaba ga sax nañ ko rey fam ya bañ dawee jëb it makka yor yor la dugg waaye dañ defee ne ci waxtu gee lañ nekk ngir lëndëm ga booy jëkk ak booy mujj yëpp boobu jaam moo ma sa takk xare dugg makka ci ndigalal yàlla ñoom ñooñ makka nag ñu jébbalu ñoom ñëpp ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnu na lu mooy réewi arab yëpp nekk nañu di jullit ci diina fukki at gida wayu ji nag ñaar fukki at ak ñett la ba yonent génne àdduna Babacar tegu ca gam bam ñaari at ak gannaaw la Omar tegu ca ci nguuru Omar Omar hubbi na réewu Paris ak Rome réew yëpp ba Allemagne ba jege Paris ñëw ba Jasaayir Tunis Maghreb te Sénégal ci tàng boobu l'islam dugg na baat fi ci réew yi yëpp ba nga xamee ne loolu am na Seydina Omar ibn Khattab kaare àddina yëpp ko xaaj àddina ñeneen ci xaaj benn xaaj ba booba def na ko mu di jullit te atte l'islam di ko atte ñu nekk ci ron drapeau l'islam dara mayu leen loolu lu mooy jàpp ci diine ji nga xam ne moom la yonent bi indi te lépp lu doomu aadama soxla mu ngi ci ba nga nag ne jullit ñi yox yoxi nañ ci solo l'islam dellu gannaaw ba seen wareef yu bari ñu bàyyi ko yiñ leen doon tere yi ci bari